ci jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci fatxu makka xarasaha allahu wa zaadaha tashrifan wa takriman ñu ngi woon ci fatxu makka ne woon ci yoon bi alayhi salaatu wassalaam jóge woon madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam di dem Makka li fathiha ñëwoon nañu ba marru Dhahraan muy bërëb boo xam ne bu jege la fi nga xam ne moo Quraysh mu gisoon ne bi mu agsee foofu xam na xew-xew yu bari yu fa xew gisoon nañu ci riwaaya xadiisu seydina imaam al bayhaqi raxmatullaahi aleyhi bi muy nettali na ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo nekkoon doon witt li nga xam ne mooy alkabaas waxoon nañu tamit ci wàllu koor gi <coughs> ne ba mu àggee Kadiid Euh, yonent bi aleyhi yoon wi yëpp dañ koo wooroon ba ñu àggee foofu la daldi dog gis nañ riwaaye yu bari yu ñoom seeni jaabir ak ñeneen radiyallahu taala anil jamii waaye gisoon nañ ne bi mu agsee fii ci marr Dhahraan waa Quraysh ba fii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di agsi amuñu woon information ci jullit ñi comme ni ko imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi woon ci xadiisam boobu ñu gisoon mu jëla woon ko ci sëriñam imaam az moom mu jëla ko ci ubaydillah ibn abdillah ibn utba moom mu jëla ko ci seydina wa mawlaana ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne woon fa lamma nazala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam marra ddahraan wa qad umiyat al axbaaru an qurayshin falam yatihim xabarun an rasulillah sallallahu alayhi wasallam wala yadruuna ma huwa faa'il ba ni muy agsee Marru Dhahran presque ci porte Quraysh waa Quraysh yëguñu xabaar yi daldi leen ump amuñu benn information ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam te xamuñu ana lay def ci noonu ci la sayyiduhum abu sufiaan saxr ibn harb ah, daldi woon génn àndoon ak seydina hakim ibn hizam ak ki nga xam ne mooy budayl ibn warqa al-xuzaa'i rahmatullahi ala al-jamii ñoo àndoon benn ci guddi yooyu ngir xool ana lan moo xew est-ce que dinañu mën am xabaar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Aba Sufyaana wa saaxiba ci noonu lañu ñëwee génnoon ñoom ñett ñoo ñële tey nag ñu ne woon dañuy gis tarjama ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon kenn ki gisoon nañ ko muy sayyiduna Budayl ibn Warqa al-Khuzai mu desoon mu desoon keneen muy Seydina Hakim ibn Hizam ak Abu Sufyan ci boppam ñoom gisaguñoon tarjama waaye ñoom moom lañuy mujjee ci nettali bi ndax amaana moom nettaleem tarjamaam mooy gën gudd ko tarjama Seydina Hakim Seydina Hakim ibn Hizam rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kon ñu war a gis tarjama seydina Hakim ibn Hizaam raxmatullah radiyallahu taala anhu wa ardaa ana nan la tuddoon ah, am na lu ma la tuddaloon ci euh, jataay bi weesu kene moom la alayhi salaatu wassalaam doon wax la tabi'a ma laysa ñëw ci affaire boobu dinañu ñëw ci affaire boobu la tabi'a ma laysa indak sinon moom mu ngi tudd kon mu ngi tuddoon Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay al mu doon Hakim la tuddoon di doomu ku ñuy wax Hizam ibn Khuwaylid ibn asad xuwaylid di doomi asad ibn abdil uzza asad moomu di doomi abdil uzza ibn qusay qusay ibn kilaab maamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu la bokkee ak moom ci sayyidina xakim ibn xizaam ci qusay ibn kilaab ah boo seetloo boo seetloo moom Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid kan moo mës a tudd kan moo amoon ci lañ gisoon eh, kii wam mel nii Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid Khuwaylid ah Sayyidatu Khadija Sayyidatu Khadija radiyallahu taala anha la woon en fait Seydina Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam euh, baayam baayam di Hizam frère Sayyidatu Khadija zawji Rasulillah la euh, <coughs> ummuna Khadija yaay Khadija radiyallahu anha bintu Khuwaylid frère bu tudd Xizaam moo jur Hakim kon Hakim lanu Sayyidatu Xadiija lan la ci Hakim mooy bàjjanam la bàjjanam la mooy bàjjanam la moom Sayyidatu Xadiija bint Xuwaylidin radiyallahu ta'ala kon Hakim ibn Xizaam ah moom Seydina Hakim bi moom dafa am benn particularité bokk na ci moom moom moom dañuy nettali ne ci biir Kaaba gi la juddoo comme ni nga xam ne noonu la ko az-Zubayr ibn Bakkar daldi nettalee jële ko ci Mus'ab ibn Usman mu ne daxaltu ala ummi Hakim daxalat ummu Hakim fi niswati al-Ka'ba fi niswatin al-Ka'bata fa darabaha al-maxaad fa utiyat bi nit'in xatta ajalatha alwilaada fa waladat fi lkaaba mu ne yaayam bi nga xam ne ci la ko ëmb moom Seydina Hakim ibn Hizam dafa duggoon ci kaaba gi àndoon ak ay jigéen naka la fa dugg rek wasin daal di koy dab muy matu ci biir ñu indil ko benn laltu boo xam ne ci der lay doon ci foofale ci biir noonu fala jure seydina hakim ibn hizam fi jawfil kaaba ci biir enceinte kaaba gi fala juddoo moom seydina hakim ibn hizam waaw moom ci digg biir kaaba gi ci biir mooy lu ñuul loolu noonu ngay gis ñuy solal yee ci biir ci biiram fa la juddoo moom Seydina Hakim ibn Hizam moom nag mu ngi juddu bi mu juddoo noonu moom Seydina Hakim nee nañu quinze ans moom quinze ans la juddu avant amul fiil loolu mooy lan mooy amul fiil bu siiw bi euh, mooy xew-xew bu mag boobale bi gaa yi euh, non maanaam quinze ans treize ans thalathata ashara sana moom <coughs> quinze ans non treize ans avant amul fiil muy at mi nga xam ne ci la yonent ci alayhi salaatu wa salaam gane àddina treize moo tax nee na moom Seydina Hakim ci riwaaya boo xam ne Muusa ibn Uqba raxmatullah moo ko solo jële ko ci Abi Habiba mawla Zubayr raxmatullah radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne sami'tu Hakim ibn Hizam yaqul wulidtu qabla alfiili bi talaata ashara sana wa ana aqilu xiina araada Abdul Muttalib an yadbaxa Abdallah ibna mu ne boo demee imaam Ibn Asaakir moo ko soloo ci taarixu Dimashq ci yoonu Seydina Muusa ibn Uqba raxmatullaahi aleyhi mu ne moom abi habiba mawla zubayri radiyallahu anhu mu ne sami'tu dégg naa mu ne dégg na ki nga xamante ne mooy Hakim ibn Hizam mu ne man di dégg naa Hakim ibn Hizam naan wulittu qabla al fiil naan man de juddu naa avant amul fiili avant amul fiili at mi nga xam ne ci la Abraha doon ñëw ki ñayam ngir bëggoon a boom Kaaba gi mu ne man juddu naa avant xew-xew boobu bi thalatha bi bi thalatha ashara sana bi thalatha ashara sana treize ans avant wa ana mu ne taman Hakim ibn Hizam aqilu maa ngi fàttale ko bu baax xiina araada Abdul Muttalib an yadbaha Abdallah ibnahu mu ne gis nga keroog maa ngi fàttaleku bi say Abdul Muttalib bëggoon a rey doomam di Abdallah di waajur yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax nizaram ngam defoon loolu tuddoon nañu ko waaw ni daram gam defoon ba ko suñu boroom sottilee loo lële muy gis ci gént saa su ne lu koy fàttali te il fallait moom la mu waxoon mooy il fallait lam ni mooy dina faat kenn dina rayal dina rey kenn ci doomam yi sante ko boroom bi subhaanahu wa bu bu li mu bëgg amee ba muy def muy tombe saa bu saa buñ defee dugal turu doom yi génne turu seydina abdallah di génn saa su ne waalidu nabi alayhi salaatu wassalaam mais nag abdul muttalib bëgg ko woon a faat ndax moom la ginoon a sopp ci doom yi ah waaye daal mbir yi deme noonu ba ni nga xam ne ci lay mujje dem ci lañ ko naan nag bu ko def de ndax boo ko fi defee dina nekk loo xam ne waa si dañ lay roy ci loolu ñu daldi dem benn gisaane kat mu dem wax leen solution bi nga xam ne moom lay def mu rendi à la place de Seydina Abdallah saa bu génnee lu mu doon rek mu rendi ay gëléem nombre ci gëléem ba ni muy mate ba ni muy jeexe euh, moom noonu mooy li nga xamante ne nii noonu la defoon mu ne man nag maa ngi fàttale ko xew-xew boobu man Hakim maa ngi koy fàttale ko waaw kon moom nii <laughs> moom xamoon na bàyyi yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga waajuru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa génn àddina avant alayhi salaatu wassalaam di gane àddina mais Hakim ibn Hizam xamoon na ko moom waaw ndax treize ans avant gane àddina yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekke na ko te fàttaleku na bés ba Abdul Muttalib bés ba Abdul Muttalib bëggoon a faat ki nga xamante ne mooy doomam bi di Seydina Abdallah waalidu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam eh, am na yeneen riwaay li tax sànq ma ba sànq dafa am riwaay boo xam ne bon riwaay imaam al-Waaqidi la boo xam ne moom dane quinze ans avant non non eh, eh, dana kii cinq ans bokk waaw avant waaye lee mooy li a dëgër muy riwaaya imaam Muusa ibn Uqba rahmatullah alayhi kenn treize ans avant la woon te moom Seydina Hakim ibn Hizam fekke woon na xarbul fijaar xarbul fijaar yooyu gisoon nañ ko ci début siira ba foog naa ci ay douzième fichier yi mel noonu xarbul fijaar moom fekke woon na ko nga xam ne mooy xeex yooyu di am doon am diggante euh, li nga xam ne mooy arab yi waa Quraysh foofule ndax euh, dafa am fijaar yi nag dañoo bari Euh, daanaka am na kat am na nag bi ñu gisoon te boobu yonent bi alayhi salaatu salaam fekke woon ko euh, boobu noonu ndax fekke woon na ko ak bàyyite xam yi moom alayhi salaatu wassalaam comme ni ñu ko tudde woon fekk mooy bi mu amee vingt ans mooy boo boo delloo ci siira bi vingt ans wu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di nga fa fekk histoire wu xarbul <clears throat> fijaar yooyu euh, loolu entre Quraysh la woon ak ay alliés contre nan Qays Aylaan Ghaylaan ñoom la woon ñoom ñoo doon xare seen biir moom mii di Seydina Hakim ibn Hizam fekke woon na ko te baayam di Hizam ibn Khuwaylid fa lañ ko faate fa lañu ko faate moom xika eh, baayam di Hizam ibn Khuwaylid eh, moom nag Seydina Hakim ibn Hizam euh, radiyallahu ta'ala anhu dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii gëmuñu woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam te laata laata euh, euh, kii sax ñuy yónni kii ku ku ku ku yonent bi alayhi salaatu wasalaam révélation bi di officiel moom Seydina Hakim dafa nekkoon koo xam ne ku takkoo woon la ak Sayyidatu Xadiija di bàjjanam imaam al-Waaqidi day nettali bi sanadin da'if mu ne Seydina Hakim la ne dama nekkoon koo xam ne commerçant la woon commerçant laa woon axruju ila al wa wa Shaam wa aati Shaama fa kuntu arbaxu arbaaxan kasiira mu ne mu ne moom seydina xakim ibn xizaam bi sanadin da'if inda mu ne dama nekkoon commerçant boo xam ne dama doon génn bi di dem yaman ak Shaam comme ni ko waa Quraysh doon defe rixlata shitaa'i was sayf nee na may dem Yaman di dem Sham tamit mais nee bi ma doon gagné non je gagnais beaucoup quand ay bénéfices yu rëy laa doon am ah nee na benn bés ma dellu dem sama voyage commercial commerciaux yooyu ba ñëwaat nee na ma dem ci suuqu Ukaz di foire Ukaz marché Ukaz foire boo bële doon am nee ma dem jënd fa benn jaam waaye jëndaluma ko woon sama bopp waaye sama bàjjen sama bàjjen laa ko jëndal muy sayyidatu Xadiija muy ki ma jënd jaam boobu mooy Zayd ibn Haarisa yaa ngi fàtt fàttaliku lool gisoon nañu ba ñuy gis tarjamaam sayyidna Zayd ibn Haarisa mooy deuxième personne ginnaaw troisième person après sayyidatu Khadija sayyidina Ali moom lañ defoon tarjamaam di sayyidina Zayd ibn Haritha ibn Sharahil radiyallahu ta'ala anil jami' gisoon nañ ne la woon boo xam ne ne sayyidatu Khadija moo ko moomoon may ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam sayyidina Hakim ibn Hizam nag nee na man maa ko jëndaloon maa dem Okaz jëndal ko sama bàjjan waaw maa ko jënde woon mi atu dirham cent dërëm laa ko jënde woon nee na cent dërëm laa ko jënde woon mu ne bi nga xamante ne nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci la denc sayyidatu Xadiija ci la ko maye ci la ko maye woon Seydina Zayd ibn ibn Sharaxil radiyallahu taala anil jamii après ba ni soir bi loolu xam nañ ni mujj woon euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da koo mujjoon goreel da koo faroon goreel moom Seydina Zayd ibn Haarisa ginnaaw ba ko ay mbokkam ñee jël si mën a leen non je préfère rester là quoi ñu naan la jënd mbuumug jaam ak njaam moo la gënal ak ak ak ak nekk koo xamante ni nii mooy ku libre la ànd ak say baay ak yooyu mu ne waaw ndax li ma gis ci kii gisuma ko ci keneen léegi xelu ay baayam ay waajuram daldi doy daldi dal moom nag Seydina Hakim mi bi nga xamante ne nii ci la lislaam ñëw parce que moom dafa newoon xaritu yonent bi la woon alayhi salaatu wassalaam dafa nekkoon koo xam ne da doon ànd ak moom waaw comme moom ni mu ko waxe comme ni mu ne ci musnadu imaam ahmad na ko noon imaam at-Tabaraani soloo na ko te góor yi nekk ci càllale imaam ahmad bi siqaat lañu ñoo xam ne ñu dëgër lañu ñooñu ñu dëgër lañu ñi nekk góor ñi nekk ci musnadu imaam ahmad imaam alxaakim it solo na ko daal koy wéral imaam addahabiyu raxmatullah aleyhi dëppoo na ak moom ci loolu boo demee ci boroom majmau azawaaid di imaam alhaytami yi daal dina ko yëndi foofu comme ni ko waxe wam seydina xakim kon bi sanadin saxiix mu ne kaana muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ahabbu nnaasi ilayya fi ljaahiliya mu ne yonent bi mu ne Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam moo nekkoon na moo ma gënaloon ci nit ñi fil jaahiliya ba nga xam ne ci lañ nekk ci jaahiliya mooy période avant islam moo ma gënaloon ci nit ñi dinañ ñëwaat ci xadiis boobu continuer ko liñ ciy nettali ndax liñuy ñu ciy nettali après c'était après alhijra ilal madina al munawwara incha allah loolu dinañ ci dinañ ci ñëw mais mais gëmul woon bi di woote gëmul woon diine moom waaye bi nga xam ne nag ci la lii am bi nga xam ne ci la embargo bi am ba ñu gisoon te waa Quraysh tegoon ko jullit ñi ak waa Banu Hashim ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jàppale yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waa Quraysh mer daal koy teg embargo teg embargo ñu nekk ci Shi'b Abi Taalib boo fàttale ko gisoon nañ ne bokkoon na ci ñi doon dimbali jullit ñi même bu dee du ñuy ay yéefar lañu mais seeni mbokk lañu te imaam ibn Ishaq doon ko nettali waaye sanad boo xamante ne nii fiihi maqaal ah mooy wérul dane woon bi nga xam ne ci lañ embargo julli ni ñu nekk foofu la ci Sha'b Abi Taalib gaay ne dootuñ leen jox luñ lekk waaw bu kenn takkati ci ñoom kenn bu leen kenn jaayati dara bu kenn may leen bu kenn takk ci ñoom te bu leen kenn may soxna bu leen kenn jaay dara te bu kenn jënd ci ñoom dara waaw ñu bind loolu lépp d'accord ci bind ko foofale ci kaw waa bani Hashim ak waa bani Muttalib ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo doon jàppale euh, banu Hashim ci loolu le bañ ne woon ci Sha'b Abi Talib imaam ibn Ishaq waxoon nañu ne bi lool xewee mbir yi metti lool dam na ñi nga xam ne ñoo doon briser loolu le embargo bi te doon yónni bokkul ak ñi ko briser au final ñoom euh, Mut'im ibn Adi non ah. waxuñu ñoom Zama non bii mooy ñi nga xam ne dañu doon dañu doon dañu doon euh, yónnee ay lekk ci biir fa nga xam ne fa lañ embargo woon jullit ñi ak waa bani Haashim imaam ibn Sa'd waxoon na woon ne waqad kaana Abu Jahl ibn Hisham lii gisoon nañ ko jamono yooyee boo gisee ñoom lii ñoom ay sof Safwaan ibn num eh, Abu Sufyaan ibn al-Haaris Abdullah ibn Abi Umayya ak même ba ci ñoom Safwan ibn Umayya ak ñoom Ikrima ibn Abi Jahl radiyallahu anhum buñ leen di gis daanaka dañuy delloo wax ci ginnaaw lañ jotoon a gis parce que ñoom dañoo am histoire foofu la ca Quraysh ak l'islam ba muy ba muy eh, door a woote bañ giñ ko bañoon ak yañ doon jëf ñenn ñi ci ñoom waaye eh, ku mel ne Hakim ibn Hizam bi embargo bi mettee noonu imaam ibn Isxaaq nee na waqad kaana Abu Jahl ibn Hishaam fii maa yadkuruun laqiya Hakiim ibn Hizaam ibn Xuwaylid ibn Asad ma'ahu ghulaamun yaxmilu qamhan yuriidu bihi ammatahu Xadiija bint Xuwaylid wa hiya inda rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa ma'ahu fi ash-sha'b fata'allaqa bihi wa qaala atadhabu bit-ta'aami ilaa banii Haashim wallaahi laa tabrax laa tabraxu anta wa ta'aamaka laa tabraxu anta wa ta'aamuka hattaa afdaxaka afdaxaka hattaa afdaxaka bi Makka hattaa afdaxaka bi Makka afdaxaka bi Makka mu ne abu jahlin ibn hisham alayhi min ci li nga xam ne fii maa yadkurun ci li nga xam ne moom lañuy tudd ci li nga xamante ne nii moom lañuy tudd dafa dajeeg ci période embargo bi noonu bi mettee dafa dajeeg Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad fekk comme que Hakim grand commerçant la woon te bariwoon alal bokkoon na ci ñi ëppoon alal ci waa Quraysh ndax commerçant bi mu wax sànq ne woon dama doon dem Yaman ak Sham mu ànd ak benn jaamam daal di koy yépp ne ko mu yenul ko qamhan pepp céréales yoo xam ne yuridu bihi ammatahu Khadija bint Khuwaylid mu ngi kim ci namoon mooy yóbbul ko sayyidatu Xadiija mi nga xam ne radiyallahu anha mi nekk ci chambre bi ci embargo bi fi ñu leen embargo parqué leen foofu le ngir mu yóbbul ko lii ngir dund malgré malgré embargo bi waa Quraysh ne bu kenn am ak ñoom benn relation bu leen kenn jaay bu leen kenn jox dara couper tous lien liens avec Banu Hashim ak ñoom ñuy jàppale Sayyidina Muhammad ak waa Banil Muttalib radiyallahu taala anil jamii mu ne léegi nag mu dajeeg ba mu dajeeg moom nag mu ànd ak ngoneem soosu mu daldi woon jox ay saaku mu daldi koy pour ngir mu yóbbul ko bàjjan fekk mu ngi woon foofu la ci Shi'b Abi Taalib ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jullit ñeeg ñi nga xam ne sax duñu jullit ci waa Bani Haashim comme Abi Taalib ci boppam euh, kii ne abu abu jahlin ne ko wa ne ko atazhabu bi ta'am ila bani hashim ne ko yow hakim ndax ah. yow dama laa gis ñam wii nga jox sa booy bi ah. mu koy yóbbu yow da nga koo bëgg ah. da jël ñam di ko yóbbu ba ci waa bani ci ci ci ci bani Hashim te gis nga ne dañ leen a embargo ma gis la ngay jëm fi ñu leen embargo yi fi ñu leen park mu ne ko maa ngi wat ci yàlla man Abu Jahlin doo fi bouger ak ñam wii ak saaku céréales yi du ngeen doo bouger maa ngi wat ci yàlla ne doo fi bouger xatta afdaxaka bi makka xatta afdaxaka bi makka wax naa ci yàlla boo fi buusee dinaa la gàcceel ci biir waa makka dinaa leen yëgal ñoom ñépp ne Hakim ne Hizam li nga xamante ne moom lañu d'accord ci embargo bi bindu ko def ko ci kaaba gi lonku ko ci Hakim ne Hizam violé na li nga xam ne mooy suñu pacte ñun waa Quraysh di teg sa embargo bi wallahi la tabrahu anta wa ta'amuka hatta afdahaka bi makka wat naa pas uftihaka afdahaka wat naa ne doo bouger yaak ñam wi nga yor ludul bu ngeen bouger di dem foofu dinaa la gàcceel ci waa Quraysh nee na ba fa ta'allaqa bihi mu mu mu téye Hakim ne ko doo fi bouger man abu jëlin maa wax laa wax doo fi bouger fii tu ne bouges pas d'ici waaw daal di koy bloquer euh, pare léegi nag fa jaahu abul baxtari ibn hisham ibn al harith ibn asad abul baxtari ma yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne woon keroog Badar bu kenn ku ngeen jekku ci waa Quraysh ray ba mu des moom ndax moom mii finalement dina bokk ñi nga xam ne ñooy tax ñu lever complètement nag li nga xam ne mooy blocus bi di embargo bi nga xam ne moom lañ tegoon waa banu Hashim ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abul Bakhtari moom daal di leen fekk foofu la ñu taxaw Abu Jahl mu ngi bloqué Hakim ne ko doo fi dem ak sa jaam bi lu dul ne dinaa la gàcceel doo fi yóbbu ñam wi Abul Bakhtari ibn Hisham ñëw na ko maalaka wala mu ne Abu Jahlin mais yow bàyyil fii lan mooy sa problème eh lan nga am ak moom lan moo tax maa ngi laaj lan moo tax bàyyil kii ma gis nga bloqué ko lu tax nga bloqué ko nii Abu Jahlin ne ko yaxmilu ta'ama ila bani Hashim ne ko xanaa yëgóoli xel boo gisee ma bloqué ko mais ñam la jox booyam bii ngir mu yóbbu ko ñu ànd ngir mu yóbbul ko waa banu Hashim yëg nañ ne te yow xam nga ne dañ leena dañ leena embargo Abul Bakhtari ne ko eh Abu Jahl ta'amun kana li ammatihi 'inda ba'athat ilayhi afatamna'uhu an ya'tiyaha an ya'tiyaha bi ta'amiha ne ko ta'amun lii de ab ñam la ne ko Abu Jahlin hé ñam boo xam ne bàjjane moo ko moomoon bàjjanam di Xadiija moo ko moom nekk feeñu aleen embargo boo xam ne ñam la boo xam ne pepp boo xam ne da koo de moom jarbaat bi moo ko moo ko yoreeloon mu koy delloo di ko joxe ndax lool dangay ngay tere mu jox ko ko mu yóbbul ko ko fi mu nekk afatamnahu ndax yow abu jahlin yaa koy tere an yatiha bi ta'amiha que moom hakim nga tere ko bu yóbbul bàjjanam loo xam ne moom moo ko moom ne ko nag abu jahlin xoola xalli sabila rajul ne ko abu jahlin dégage abul bakhtari ne abu jahlin dégage bàyyil yoonu waaji ne ko bàyyil yoonu waaji bàyyi ko mu dem puusal yoonam dégage abu jahlin fa aba abu jahlin abu jahlin ne ko hé abal baxtari fenn laa puusut laa wax yow maa ngi lay wax ni mu demee ma foog ne nag may jàppale nga naan am na ci droit ndax ndax ndax bàjjana ma ko moomoon après même bu ko moomee tous laa fi puusul man abu jahlin ba ma seet lan ngeen ci man bi mu bañee nag ñu deme noon xatta naa la ahaduhuma min saahibi ñu waxante ay kàddu yoo xam ne yu ñagas la ku nekk waxante muy Abu Jahl nag Abul Bakhtari waaye comme que Abu Jahl moom <laughs> mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo gën a pataale làmmiñ dàqa wax daq violent ci seeni kàddu boo seetloo affaire u jàmbaar moom amuñu ci amuñu ci lu bari affaire u jàmbaar amuñu ci lu bari boo seetloo en général ay yambar lañuy doon seen cooway bari loolu nag daanaka noonu lay demee mbooloo moo fekk ñuy jaayu këca gina violent ay wax gintee kii bu ñuy wax mu naan way gaa yi dañ leen a war a dàq non waruñ leen a permettre lii non ñii man affaire bu newoon sama loxo dama leen di exclure waaw wala ay nekk fii way gars yi dañ leen a war a fekk foofu bantal leen parce que li ñu def du yoon di wax yooyu boo seetloo gis nga gaa yooyu bu bantal jotoon kenn du leen fa gis wala ca gannaaw ci dina nekk ci kanam pour le folklore début bi mais buy tàng doo leen gis Abu Jahl nag façon boobu la xaw a mel quoi mooy ku mën a wax la waaye gaa yi ko doole dafa bari quoi gisoon nañu Seydina Hamza duma woon na ko fi ba mu doon wax wax yu ñàkk tegginu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba ay mbokkam bëgg koo jàppale <laughs> mu ne leen bàyyi leen ndax coowam lu bari yépp mooy gaa yi ci duma mooy bu bu jotee woon ak kenn réellement yi ba ba dumante am moom lañuy duma abul léegi nag ñu waxante ay kàddu yu ñagas mook abul baxtari léegi nag bi mu demee noonu <laughs> fa axada abul baxtari laxya ba'irin fa darabahu bihi fa shajja abul baxtari jël yaxu kii yaxu gëléem boo xam ne bu dee la ba yax yi moom la jël surtout côté bi nekk mooy euh, euh, ŋaam yi côté ŋaam yi ŋaamu gëléem moom la jël fëgg ko ko bopp bi toj wa wati'ahu wat'an shadidan ba pare nag mu jongaate ko jongaate gu metti mooy mu duma ko duma yu tar xam nga tamit Abu Jahl nga xam nga kilifa kilifa la woon malgré tout quoi ndax moom lañ la Abul Hakam idée yu diabolique yi moom aay na ci moom comme nam waxoon ne ca Daaru Nadwa ni ñuy def yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo joxewoon l'idée diabolique moom Abu Jahl ibn Hisham waajib abul baxtari wa wati'ahu wat an mu daal di koy duma duma duma duma yu mu ne nag bi lool di xew gaa yi wa Hamza ibn Abdul Muttalib qaribun yara dhalik Seydina Hamza radiyallahu anhu mu ngi ci wet gi di di xool seen bi <laughs> gis bi ñuy duma Abu Jahl quoi <laughs> mais xam nga moom wax naa la sax bu ma doon na ko dóoral saa yi de bàyyi ko fi am naa <laughs> saa yi bàyyi leen ko nii rek koo xama bari mais ku ñëw jaar ci kawam <laughs> mu ne nag bon comme que nag Hamza gis na ko te Hamza temps yi radiyallahu ci ci jullit ñi la bokkoon bon wa hum yakrahuuna an yablugha dhalika rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag mais ñoom nag bëgguñu woon nag bon bon que xabaar bi euh, dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam ak saxaaba bi quoi ndax fa yashtamu bihim fa yashmatu bihim euh, ndax <laughs> ndax bon dañ leen di ñaawal boobaa mooy Abu Jahlin ñu naan ah yan kilifa gi mooy bu fi ñëwee ñëweetee di wax bu ko jullit ñi yewee xam nga ci yoon sax noonu bu ko dara dalee da kontaan rawatina ñu duma ko koo xam ne ñoom ñaar ñépp sax ñoo bokkoon ci affaire mais ñoom abul baxtari bi ñoom ànduñu ci woon mais comme que moo tax finalement dinañ wane ne ñoom ànduñu ci ba ñoo dem def ay seeni débat yëpp ñoom ñépp waaw ba daal di dindi li nga xamante ne mooy saxiifa bu baatila la googu tooñ googu nga xam ne moom lañ defoon muy ambar googu nga xam ne moom lañ defoon ca Kaaba moom mu noon ñoom Seydina moom moom Abul Bakhtari bi ak ñoom Zama ah ibn Zama di yaayu di bàyyi kan ki nga xamante ne mooy <coughs> yaay Sawda voilà ak ñoom kii Zuhayr ibn Abi Umayya ibn al-Mughira ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum di mbokk mbokk abdallah ibn abi umayya boobale voilà di mbokk yaay ummu salama gisoon nañ ne ndax moom ak am ndax zuhayr euh, zuhayr bi ibn abi umayya bi doxoon ngir ñu xotti affaire bi moom frère abdallah ibn abi umayya la seen yaay moo doon atika bint abdil muttalib voilà ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci doxoon bokkoon na ci ñoom ki nga xam ne mooy abu abul baxtari bi kon seydina xakim ibn xizaam ibnu xuwaylid radiyallahu taala ibnu xuwaylid ibnu asad radiyallahu taala anhu kon bokkoon na ci ñi nga xam ne doon nañ yónnee ay lépp fa nga xamante ni mooy kon bokkoon na ñi nga xam ne ñoo doon yónni lekk ñi nga xamante ne nii ñooy jullit ñi foofale bañ leen embargo we ah bii nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaay nag Seydina Hakim comme que malgré tout xaritam la woon mooy xadis biñ la doon wax sànq mooy xadis biñ la doon wax sànq te mu nekk inda al imaami ahmad bi sanadin saxiix bim naan seydina muhammad sallallahu alayhi dafa ne woon newoon euh, moom laa gënoon a sopputi nit ñi ci jaahiliya avant l'islam mu ne bi nga xamante ne nag ci lañ ko léegi nag li li li topp ci xadis boobu mu ne bi nga xam ne nag ci la ci la nekk euh, mooy ci la commencé di woote ci lislaam ba gàddaay moom Hakim dafa fekkee euh, benn foire bu amoon Quraysh comme niñ fa doon demee rek seen foire yi doon am foofu yépp mu fekk fa ñu fay jaay xullatan li di yazan li yazan ab buur la woon benn yére boo xam ne moom moo ko doon sol ñu koy jaay ci marché bi xam nga loolu bu dee tey day cher xam nga gars yi caaxaan yi rek ñu naan la ay tableau Léonard de Vinci yi nga xam ne keroog million yi ko jënde <laughs> euh, euh, nga xam ne nee nañ mooy tableau bi gën a cher li ci gën a yéeme de je ne sais wax jooju dëgg la <laughs> ja gis naa ci Al Jazeera ñu ne <laughs> yàlla tableau ab ab ab daar boo xam ne nee nañ day représenter Seydina Isa alayhi salaatu wassalaam wal iyaadu billah euh, mais ci anam yi dina ñaawe ndax même bu dee ne photo kii bi ci boppam noonu du mais euh, euh, ñu ne ab kii ab kii woo ko jënd ab jullit moo ko jënd boo xam ne ci golf bi la dëkk te ab presque ab roi moo ko moo ko moo ko moo délégué ji waa jënd ko ci turam gis naa jazira di ko wax ma ne laalallah jamono joo xam ne ñépp ngi naan ay économie lañuy def ba ñoom sax ñu leen na gaa yi def économie dagg yu bari bu dee nga dëgg la nan ngay jëlee aw may 3 millions xaw ma lan duru pas franc d'euro u wala kay dollar US nga daal di koy def ci tableau d'art boo xam ne waa ji yàlla la xam nga bu dee caaxaan yooyu lañuy jaaye yooyu léegi imagineel yoo xam ne mooy buur ji loo xam ne ñu ne lii nag buur moo ko doon sol te temps yooyu buur muy di Yazan léegi nag Hakim nee ma daal di koy jënd waaw maa ngi ko jënd bi xamsiina diinaaran cinquante diinaar laa ko laa ko jënde cinquante diinaar laa ko jënde cinquante diinaar laa ko jënde te diinaar waxoon naa lu monsieur après mu daal di koy jox yonent mi alayhi salaatu salaam Medina Makka la ne gëmu ko mais comme que xaritam la woon moom yóbbul ko loolu Euh, ci gàttal léegi euh, yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu daal di koy jox euh, ki nga xamante ne mooy Usaama mu daal di koy jox Usaama ndax nee na même bi ma ko joxee soloon na ko ci kaw minbar bi nee na masumaa gis yére bu rafete noonu bam ko solee nee na ginnaaw bi mu jox ko Usaama bu Seydina Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb Hakim daal di gis Usaama sol ko nee na ko mais yaa Usaama atalba atalbasu atalbasu hullata di yasam ne mais Usaama yow da sol yére zi yazan ngay sol ndax zi yazan ab buur la woon Usaama ibn Zayd gaa xam nga Zayd ci boppam nee na man maa jëndoon baayam di Zayd ibn Haarisa man maa ko jënd ci suuqu Ukaal jëndal ko sama bàjjan Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha léegi doom bi doomu kooku nag la gis Yonent bi alayhi salaam daal di jël affaire bi daal di koy jox. Seyna Usaama daal di koy sol Hakim gis ko ci moom ne ko mais mais Usaama yow da sol yéere boo xam ne ji Yazan buur bu kawe booboo ko moomal moom ngay sol Seyna Usaama ne ko waaw wallahi la ana xayrun min wala abi xayrun min abi nee na fan Makka <laughs> Hakim après nag <laughs> bi mu nekkee Medina noonu gis Seydina yonent mi alayhi salaam bi mu ko solee ba pare après mu jox ko Seydina Usaama muy laaj Seydina Usaama naan ko mais yow da sol xullatu di yazan mu ne ko waaw waat naa ci yàlla ne wat naa ci yàlla ne man Usaama maa gën maa gën di yazan ndax yéeféer la woon maa gën di yazan te sama baay gën baayam kon nag sol ay yé sol yéeréem loolu moom beneen sens bi sax mooy xanaa sol gi ma koy sol <laughs> mooy façon lu mel noonu xanaa lay lay lay lay lay këne yéere bi man sol gi ma ko sol moo koy màggal mais pas di ko buur sàngam yéeféer bu mag boobu solee waaw <laughs> nee ma daal di dem màkk nag daal leen koy wax nag affaire bi daal di leen yéem quoi xaj <laughs> yi jël lu toll noonu di ko jox ñee quoi waaye dara xaritoo gi la woon rek dafa xaritoo woon ak yonent mi aleyhi salaatu salaam looloo taxoon mu def ko même bu dee ne gëmul woon dara ah, moom nag Seydina Hakim ibn Hizam ku tabe la woon ci jaahiliya ak ci lislaam bokkoon ci sangu Quraysh yi mais ay centaines de prisonniers la libeere ci bi mu newee bi mu newee jaahiliya mooy laata muy tuub moom nag moom Seydina Hakim moomu kon mu ngi tuub kañ bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu salaam ñëwee di ubbi si Makka ci la door a tuub moom Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu taala anhu wa arda ndax Quraysh comme ko xamuñu woon ginnaaw bi seen allié Banu Bakr dalee ci allié yonent bi alayhi salaatu wassalaam waa Xuzaa yónni nañ Abu Sufyaan ngir mu dem ah defariwaat accord yi ndax xam nañ ne violé nañ ko ndax xam nañ ne violé nañ accord yi léegi euh, dem nañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam ko faalewu Seyna Abu Abu Abu faalewu ko moom Abu Sufyan ñëw na di wax ak Seyna Usman faalewu ko Seyna Omar ko Seyna Ali moo ko wax ne ko defal lii te nee na ko loolu moom gëw ma sax ne dina la jariñ dara mu dem def ko ñëwaat ci waa Quraysh waa Quraysh ne ko xam ne ne li nga def jariñul dara léegi nag ñu nekk ci tiitaange boobu xamuñ ndax yonent mi alayhi salaam day ñëw dal seen kaw wala déet te benn xabaar jógewu leen ci ñoom moo tax ci guddi yooyu comme ni riwaay imaam ibn Isxaaq bi te mu jaar ci Seydina Az-Zuhri bi sanadin saxiix mu ne temps yooyu ñoom dañ doon génn benn guddi waaw wa xaraja fi tilka layaali abu sufyaan ibn harb wa hakiim ibn hizaam wa budayl ibn warqa yatahassasuuna al axbaar wa yanduruuna hal yajiduuna xabaran aw yasma'uuna bihi abu sufyaan di ponkalu quraysh di kilifa quraysh daal di génn benn guddi biñ newee ci incertitude boobale moom ak Seydina Hakim mii la àndaloon Ibn Hizam ak Budayl ibn Warqa al-Khuzaa'i ne woon xaritu Abu Sufyaan te dëkkoon Makka malgré li muy bokk ci waa Xuzaa ñuy génn di làmbatu ji di xool ndax dinañ am ay xabaar ci yoon bi di xool lan la yonent bi yi salaatu salaam di def est-ce que day ñëw ci ñoom walla boog mu nga Medina toog keroog nag bi ñuy génn noonu. seydina xakim mi moo abu sufiyaan kon ñoo àndoon ak budayl ibn warqa seydina al abbaas ibn abdil muttalibi radiyallahu taala ne moom ci yoon bi la yonenti ma lay saar daje woon moom te jox fa bi muy ñëw màkka mu yéeg ci berkelle bu weex yonenti ma alayhi salaatu wassalaam ngir bi yonenti ma alayhi salaatu wassalaam wàccee marra dhahraan mu ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla la in daxala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama makkata anwa qabla an yatuuhu fa yastaminuuhu innahu la halaaku quraysh ila aaxiri dahr waat naa ci yàlla ne waa quraysh buñ daawul ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu ñëw ut ci moom mu jàmmal leen ñëw livrer seen bopp laata muy dugg màkk di ko jël ci force waat naa ne mooy alkade waa Quraysh ci la génne woon moom Seydina Abu Suf euh, euh, Seydina euh, al Abbaas ibn Abdul Muttalib ba ni nga xamante ne nii ci lay dajeeg ñoom côté boobu incha allah dinañ ci ñëw bu ñuy def tarjama euh, Seydina Abu Sufyan ibn Harb dinañ ñëw ci côté boobu léegi nag Seydina Hakim boobu nag la tuub bi mu ñëwee ah ñu indi ndax dañ leen indi ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom ñett Abu Sufyan Hakim ibn Hizam ak ki nga xamante ne mooy bu Budayl ibn Warqa ñoom di leen ci bi aleyhi salaatu wasalaam ci lañu tuub Seydina Hakim ibn Hizam nag depuis boobu nag ah mu rafetalu tuubam lislaamam rafet lool waaw fekke dem ci ubbi Makka gi ginnaaw gi mu dem Medinatul Munawwara a saakini afdalu salaatu wassalaam nee na moom day nettali comme ni xadis bi nee ci as-saxiixayn moom Seydina Hakim ibn Hizam mu ne sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa a'taani thumma sa'altuhu fa a'taani muy xadiisu Seydina Sa'id ibn al-Musayyib mu jële ko nettali ko ci seydina Hakim ne Hizam mu ne sa'altu rasuulallah sallallahu alayhi wa mu ne damaa laaj yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa mu daal di may jox dama koo laaj mu daal di may jox mooy laaj ko alal ndax boo tàmmee dafa newoon koo xam ne grand commerçant la woon te yi naan ku la ko ëppale daanaka te mu gën la koo bëgg moom alal mu daldi laaj yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu daldi koy jox nee na ma laajaat ko mu daldi may jox bi ma ko defee ba ñetti yoon nag ñetteel bi mu ne ma moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne ma yaa Hakiim mu ne yaa xakim e yow xakim inna hada almaala xadiratun xulwa faman axadahu bi saxaawati nafsin buurika lahu fii wa man axadahu bi israafi nafsin lam yubaarak lahu fii wa kaana kalladi yakulu wala yashba wal yadul ulya xayrun min al yadi sufla Allah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ma yaa Hakim ee Hakim ee Hakim eh, inna hadha al maala xadiratun xulwa ne ma gis nga alal ji ngay laaj boo balee boo laajee ma jox la nga laaj ma jox la nga laaj ma jox la kaay ma yëgal la benn affaire gis nga Hakim gis nga alal xadiratun xulwa dafa naat dafa vert dafa neex lu neex la alal moom lu neex la non loolu moom am na gaa yoo xam ne nag moom seenu seenu ñàkk ko tax na ñu ñu mere ñi ko am alors que waroo la demee noonu yow kay ñaanal leen buur yàlla barkeel leen tam nga ñaan mu defal la rek comme lim la defal mu leen defal wala lu ko ëpp waaye barkeelal ñoom li ñu am léegi léegi loolu nga war a def mais doo fi nekk di mere ñi ko am ndax alal ci boppam du alal ci boppam moo moom mooy problème bi mais problème bi mooy ki ko mooy kan. ci loxoy kan la ne bu nekkee ci loxoy koo xam ne ragalul yàlla du bàyyi yàlla xel xel yàlla ci lànnam kooku alal baaxul ci moom mais bu dee koo xam ne gisoon nañ la waxoon Seydina Amr ibn al-As ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih ni'ma askay al alal saalih discours gu baax voilà moo tax lanti lanti lanti alal moom mooy loolu moom mooy gaawee baleen quoi lanti alalisme moom bàyyil ñi koy def ñu toog fële bon en général dañ koo amul ay pauvre la doon yoo xam ne doy luwuñu waaw loolu kese la mu ne ko inna hadha al mala xadiratun xul mu ne ko gis nga alal ji dafa naat te dafa neex fa man axadahu bi saxaawati nafs képp koo xam ne da koo jël ci saxaawati nafs mooy avec dignité mu alal mu koy am ak dignité ak foo xam ne mooy lu dagan ku ko ut ci loolu fii côté bii nag xam nga ku laaj xam nga ko laaj liñ koy jox nekkul ne daganul mais saxaawatu nafs mooy avec dignité képp koo xamante ne ni da ut bi saxaawati nafs ak dignité humaine du ñàkkal boppam fayda ngir jot ci waaw du nekk lèche botu kenn ngir am alal waaw mu ne képp koo xam ne danga koo ame ci ñoom ci dignité humaine sa digne de nafs sa bakkan teddaange mooy yow nga nekk woo xam ne vraiment du loo xam ne da nga koy yalwaan wala da nga koy da koy def dara waaw da nga koy liggéey walla ñu may la ko saa nga nekk di ko ñaan lool la bëgg a wax voilà ku ko jël ci noonu ku ko amee ci noonu buurika lahu fii buur yàlla dina la barkeel des na ko barkeel ci alalam jooju waaye waman axadahu bi ishraafi nafs waaye képp koo xam ne da koo jël di yuqamte ko mooy di ko laaj di yuqamte ko ngir ñu jox la ndax laaj yi dafa am laaj boo xam ne laaj laaj wax wax gu leer la am laaj boo xam ne sa xaal mooy laaj te loolu am na gaa yoo xam ne ñu muus lañu ndax xam nga toog di deedeelu moom ngir ñu jox la moo nga ne woon jox leen ma benn la non benn la où où est la différence man de xaw ma waa ju toog di dee ngir ñu jox ko ak ku ñëw ne jox ma man gisuma différence bi moo tax mu ne képp koo xam ne da yuqante ko waaw bi israfi nafs waaye yow daal sa dignité nga teg ko fee di seet di di di yuqamte ko di kii tout le temps ngay loo xam ne lu tax ñu yërëm la ngir jox la mu ku koy ku képp nag koo xam ne noonu la ko amee ak ak mooy di laaj di demandé lam yu baarak lawu fii kenn du ko barkeel ci loolu kenn du ko barkeelal ci loolu ah, mu ne wa kaana kalladi yakulu wala yashba te kooku day mujjëm nekk mooy liñ naan waa ji entre parenthèses saa yi dafa tiit xaalis quoi fu mu gis xaalis day rat dina fexe bañ jox ko ci loolu nag la ne looloo baaxul mu ne ku ko amee ci noonu kenn du la barkeelal te dangay ngay mel ni koo xam ne day lekk te du suur mukk wa kaana kalladi yakulu wala yashba day mel ni ki nga xam ne day lekk te du suur mukk waaw mu ne ko wal yadul ulya xayrun min al yadi sufla te yëgal ne nag loxo biy féete kaw mooy biy joxe xayrun moo gën saa su ne minal yadi sufla ci loxo bi nga xam ne moom day nangu kese mooy loxo biy joxe moo gën loxo biy nangu ndax kiy joxe moom day tuuf tiyaaba yoo xam ne te tamit mooy li muy joxe mooy fekk mu dagan tamit yooyu tamit lool non loolu foog naa ay ba yoo xam ne warul woon mais booy waxee ko wolof foog ngay préciser c'est pas ay damaa gagné euro million di joxe ñu naan waa ji kay loxo ca poos ak yooyu lool moom loolu muy joxe yadul ulya boobu tuddul yadul ulya gënul biy jël ça dépend nag kiy jël lan la ndax sinon alal ju xaram kenn du ko nangu voilà wal yadul loxo bi féete kaw di joxe xayrun moo gën minal yadi sufla ci loxo bi féete suuf di nangu waaw loxo biy joxe moo gën loxo biy tàllal saa su ne di laaj waaw fa qaala xakim bi ko yonent mi alei salatu salaam sëy naa xakim ne ya rasulallah sallallahu alayhi yow ndaw yàlla li walladi ba'athaka bil haqq maa ngi wàcc ki nga xam ne moo la yó moo la yónni ci dëgg laa arza'u ahadan ba'daka shay'an dootuma laaj kenn dara après yow tey la mujj tey laa la mujjee laaj te dootuma laaj keneen après yow ndax yow laaj naa la ba pare laaj naa la ñetti yoon comme ko wax nga ma lii jàngal nga ma lii xam naa ko c'est fini loolu lu ma jël sama diggante yow la yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dootuma laaj bindeef ginnaaw yow euh, hatta ufaariqa dunya ba ni may tàqale ko àddina dootuma laaj kenn daal dootuma laaj kenn daal kenn laa bu laajati daal mu ne fa kaana abu bakrin radiyallahu anhu yad'u ila ataa fa ya'ba an yaqbilahu min mu moo tax ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam seydina abu bakar bi mu nee xalifa da doon woo yi nga xam ay indemnisation la leen tudde yoo xam ne yu légitime la yu mu war a am yoo xam ne dañ ko koy jox ndax xare yiñ doon am bu am ci wàll yiñ doon def ak yu mel noonu mais nee na bu joxee bu woowee Hakim ngir jox ko fa yaba an yaqbilahu min Seydina Hakim bañ ne du ko jël du ko jël ginnaaw Seydina Abu Bakar thumma inna Umara da'ahu li yu'tiya fa aba an yaqbila min waaw lam waxoon yeneen ma lay sa sa ci ba léegi Seydina Umar ibn al-Khattab tamit bam ne xalifa di ko jox wàllam di ko woo naan ko xakim kaay jël sa wàll wii jox nañ ñépp yaa ci mujj yaa yaa des xakim ne man duma jël dara duma jël léegi nag Seydina Omar nag bu Seydina xakim masoon a bañ dafay doon woo dajale saxaaba yi wala ñenn ci ñoom ne leen maa ngi leen di seedeloo yéen mbooleem jullit ñi ci kaw xakim na Hizam këne man Umar de jox naa ko wàllam haqqahu min hadha al fay ci fayul muslimin yi ñuy jóge ci naa ko ci wàllam fa yaba an yaxuda mu bañ koo jël kon bu maa ngi leen di seedeloo bu ma sama borom laajee ëllëg këne du dama ko tooñ de joxuma ko wàllam mais moom moo ne du jël mu falam yar xadiis bi ne falam yar za hakimun ahadan min an-naasi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa hatta tuufiya du laaj kenn alal di ko wàññi alalu kenn ci laaj masula laaj kenn depuis ba muy ba ni muy génnee àddina depuis ba ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom Seydina Hakim Ah, moom la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne woon ndax keroog daaru bi ñuy ubbi kii nu mu tudd Makka bokk na ci kër yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam fatxu Makka da woon ku dugg kër googu ci yéen waa Quraysh fa huwa amin xam nga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam comme niñ koy gisee insha allah pour. mettre en sécurité waa Makka ñu bañ a am panique dane leen woon man daxala daara abi Sufyaan fa huwa amin waaye mu teg ci wa man daxala daara Hakiim ibn Hizaam fa huwa amin wa man daxala daara Budayl ibn Warqaa fa huwa amin mu teg ci sax lu gën a neex loolu lépp mu ne wa man aghlaqa baabahu fa huwa amin wal xadiis rijaaluhu thiqaat mursal la boo xam ne imaam Muusa ibn Uqba moo ko solo boo demee ci saxiix imaam Muslim am na fa wax yi nga xam ne moom la yonent mi alayhi salaatu salaam wax côté Abu Sufyaan man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin kon keroog yonent mi alayhi salaatu salaam Makka mu ne woon man daxala daara Abi Sufyaan fa huwa aamin ngir jàmmal leen ngir mettre waa Makka en sécurité ndax bett na leen ngir ñu bañ a mu ne leen képp ku dugg kër Abu Sufyaan de kooku di nga nekk xamal ne yaa ngi ci sécurité waaye ku dugg kër Hakim ibn Hizam fa huwa amin wa man daxala képp ku dugg daara Budayl ibn Warqa kër Seydina Budayl ibn Warqa fa huwa amin kooku it nekk na en sécurité waaye ku tëj sa dugg sa kër tëj sa buntu fa huwa nekk nga en sécurité moom nag bi mu tuubee dana yonent bi aleyhi salaatu salaam eh, man nag ci jaahiliya eh, damaa goreel jaam yu bari est-ce que yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu lu baax la ma doon def ci jaahiliya dama koy ñàkk wala day day day ànd ak man ba léegi yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko aslamta ala ma salafa laka min xayr ne ko dangaa tuub ci kaw li nga xam ne moom nga jiitaloon si yiw mooy ne déedéet du yiw la nga defoon du looy ñàkk voilà ku mënoon a goreel ay jaam la goreeloon na ci jaahiliya mi atu raqaba saa mu ne nag ni ma defoon ci jaahiliya looy laa du ma nekk ci lu gën la ma newoon te def lu mel ni loolu lële ci lislaam mu daal goleer sans li nga xam ne mooy euh, ay ay ay ay prisonnier mu daal di leen libérer ah moom nag Seydina Hakim bii moom la yeneen bi aleyhi salaatu wa salaam waxoon comme commerçant la woon bu mag moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom la waxoon aleyhi salaatu wassalaam na ko woon nag ci xadis boo xam ne rawaahu asxaabu sunan ne ko laa tabi' ma laysa indak ne ko xakim booy jaay commerçant nga bul jaay loo xam ne nag moo ko moo tax ci beneen riwaaya bi boo xam ne imaam at-Tirmidhi moo ko soloo ak ñeneen dane nahaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an abi'a ma laysa indi nee na yonent alayhi salaatu daf maa tere te tere ko tere moom la tere xeetam ndax nahyuhu alayhi salaatu wa salaam li ahadi afraadil umma lil ummati jami'a loolu mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam bu teree kenn ci xeetam mooy tere mooy tere gum tere ñépp moom mu tere ñépp ci yem amul nga ne yow non non lool lool xakiimum na xisaam keese lañ ko tere waaye man terewu déedéet yow tere nañ la ko laa tabi moo tax dafa bokk ci jaay façon jaay yu xaraam yi ngay jaay loo xam ne moomoo mooy ngay jaay loo xam ne nekkul sa possession loo moomul di ko jaay Euh, loolu mooy lan mooy exemple ma dem ci marché bi di jënd benn benn matériel walla benn téere ma dem di jënd exemple saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ma dem Sandaga ma ñëw ci benn jaaykatu livre ay téere ne ko man di damaa bëggoon Sahih imaamul Bukhari tabaa sàngam édition sàngam waaye ñi ne euh, douze mille euros la non douze mille francs laa koy jaaye ma ne ko ah. mu ne waaw ma ko may manoo ko def dix ngeen waxtaan daal ba dix ngeen ne waaw waa ji nag ne xaaral ma ñëw mu dem ci benn xaritu commerçant bu am place ci wet gi boo xam moom leer na ko bi muy waxaale yow ba fixer le prix moom amu ko mooy yow conclure nag yow te pourtant amul marchandise mi après mu dem ci waa ji xaritam bi ngir mu euh, <laughs> jënd ko ci waajooju wala wax mu ne ko mu jox ko ko après mu daal li la koy jaay après après mu gisoon moom loolu lañ ne loolu la yeneen ma lay saaf saaf nag tere waaw loolu la mooy. waroo waa li mu waroon dafa waroon dem jëndi ko ba pare dooru ñëw jaay ko mais lu waxaale ba jaay ba pare te moom ndeke mbir mi amu ko woon sax amu ko woon sax ndekete te loolu <laughs> commerçant yi ñu koy def bari na loolu moo tax euh, buntu njaay yi xam nga Seydina Omar wala Seydina Ali ibn Abi dañuy nettali naa da wax ne képp koo xam ne maîtriser woo euh, euh, buntu njënd ak njaay ku ko xamul soril suñu marché yi ndax lan risque bi mooy yow dangay ngay lekk da lekk riba ba pare di ko lekk wala nga lekk loo ko nit ñi. voilà dangay lekk lu xaraam wala nga lekk loo ko nit ñi loolu la mooy ne waa ji bi mu lay waxaaleeg yow moom mbir mi leer moom amu ko du tout amu ko du tout te dara waxul ne manoon na dem ci kële du ko am wala mu dem waa ji ne ko non non am ku ko jënd si woon am na koo xam ne moom laa ko fi bàyyi léegi problème du am. yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne laa tabi' maa laysa inda indak bul jaay yow xakim loo xam ne newul fi yow ndax affaire waraate daa nekk ci biir ndax dafa am benn waraate bu nekk ci biir ndax waa ji moom jënd na ba pare mais bi waa naa ko xaaral ma ñëw ah dara leeratul incertitude est-ce que dina am marché bi même de taxaw na. léegi nag doole mais mais mais léegi bu amee incertitude certitude que dina ko am nag dañ naan la non non non loolu du mën a nekk parce que waa ji ci ay taxminaat ay foog naa kese la ko tegoon muy bay'u ma laysa indak loo xam ne moomoo ko xam nga loolu bokk na ci li tax yenn yenn bourse xaram bokk na ci li tax ndax bourse problème yu bari la waa waajoo xam ne day toog fii di jaay ab tool boo xam ne ca bourse des produits alimentaire wala de des matières céréales yu Chicago mu nekk foofu la di jaay tool bu nekk état bi fii Afrique du Sud wala bu nekk Australie jaay ko te bougéwul fi mu nekk ta loolu loolu loolu façon jaay yooyu baaxul façon njaay yooyu baaxul léegi am na nag benn affaire boo xam ne charia da koo permettre bu xaw a niroog lii te bokkuñ muy bay'u salam bay'u salam dañ koy as-salaf loolu mooy lan mooy damay ñëw ci commerçant bi jaaykatu par exemple téléphone bi waa ji ay iPhone lay jaay ma ko man iPhone 6 bi laa bëgg waa ji ne iPhone 6 bi nag iPhone 6 bi ñu ma ko war a livrer le 15 du mois am nga application yi xam nga li ci nekk yépp xam nga yépp mu ne man nag jour boobu lañ ma koy livrer le 15 du mois waa ji ñëw le premier daal di joxe njëg li mu ne ko le le ñëwal nga jël si ko loolu noonu muy bay'u salam lool loolu yonent bi aleyhi salaatu salaam charia da koo permettre ne mais yow affaire bi yow li ñu fi wax sànq kon nag benn la moom borom téere bi dañ la noonu téere bi amul benn certitude mooy ne borom téere bi dafa am incertitude ci affaire bi ndax dafa jaay nekk di waxaale loo xam ne moom ci boppam ngir dina ko am wóoru ko bu ñëwoon ba wóor ko mooy dafa daf kese daf ko foog mooy ci njortam la foog alors que waa ji mooy ne lee bay'u mawsuufin la bay'u salam du affaire bi ci boppam mooy damay ñëw ne la produit bi de Euh, am na application sangam am na lii day def nàngam day kii day woote day am kii day ma wax la yooyu yépp décrire la ko ne la nag mais le 15 wala dans deux jours laa ciy jot yow nga joxe alal ji laata affaire bi ñëw bu ñëwee bay'u bay'u bay'u salam loolu noonu la la l'islam permettre loolu bay'u ajilin bi ajil mooy nga joxe waa ji day joxe léegi waa ji day joxe léegi li muy joxe après bu affaire bi ñëwee ñu daal di koy jox loolu wute nag bay'u bay'u bay'u bay bay maa laysa indak ndax xoola borom tool bi ñu la jox sànq bi ki euh, bourse de Chicago bi mais kooku est-ce que kooku foog nga ne <laughs> kooku exemple boobu kooku bokk na ak waajee est-ce que kooku yaakaar nga ne bokk na ak waaj yi nga xam ne dañ koy livrer ay ordinateur moom mais bokkuñu ndax waaj yi moom il suffit le 15 jot ñu jox ko ordinateur yi ñi nga xam ne jotoon nañu fay mu mu tegal leen fii alors que waa ji nekk fee di jaay mbir mi tool boo xam ne mu nga Australie moom mu nekk fële États-Unis mais tool boobu waa ji da koo masalaat masu koo lal day toog jaay ay fukki tool à travers le monde mais kooku xam nga ne wuute am na waa ji ñëw ci ci marché bi Sandaga di jënd téere Sahih Imam Bukhari c'est pareil mooy ne waa fi mu toog di waxaale moom dara leeru ko ne moom am nga lan la ah gis naa sama waa ji daa mel ni amoon na ko gisoon naa ko fa mais bi muy wax loolu dara leeru ko ne est-ce que waa ji jaayu ko entre-temps hmm? est-ce que amul koo xam ne ñëw na fay bàyyi ko fa ba mu ko fa gisee est-ce du loo xam ne ndax am nga loolu day am marché bi yoo am na ñoo xam dañ ciy bind vendu déjà vendu am na yoo xam ne kenn du ko ci bind dañ koy exposé ndekk jar na ba pare mooy xoola incertitude boobu yëpp xam nga ne yemul ak waaye bi nga xam ne dañ koo war a livrer ki ñuy livrer nag kooku mooy bayu salam exemple bu mel noonu comme ma dem fee ca Electro Dépôt ñu ne am na ay tablettes yu bees yu ñuy jaay mais tablettes yi le 30 lay am man bu ma xaaree ba le 30 le trente bu ma xaaree le 30 dem jour boobu mbir yi day jeex ndax dañ naan kii c'est limité ma dem ñu ne ma da ngay fay ba pare. après yow bu kiiwee nga jël si ko kooku noonu mooy bay'u salam loolu baax na alors que bu ndax loolu amul incertitude mooy waa ay mooy dafa nekk koo xam ne dañ koo yàgg a waaw te affaire bi mooy par description moom waa koy jënd xam na li ci nekk yépp te kee téere bi mu jaay noonu <laughs> bu ko jëndee mu am defoon ba pare na man naam défaut ah xam nga waa ji fële waa ji nga jënd ci ci borom portable amee défaut na ngay ñëw mu delloo la mais affaire bi ci boppam mooy dañoo bokkul waa ji jaay téere Sahih Imam Bukhari bi waa ja muy dem du ko jënde amaana waa ji jaay na ko wala amatu ko wala keneen a ko moom alors que lii bokkul ak loolu moo tax loolu euh, façon njaay yooyu amaana moom dinañ ci ñëw gin ko yaatal ndax fii du du instant bii bii ci tarjama Seydina Hakim moo tax ñu ciy wax nii mais incha allah buñ ci amee kii dinañ ci gën a dugg joxewaat yeneen exemple ak yeneen façon njaay yi nga xam ne ay njaay lañ yoo xamante ne nii yu sharia xaramal la incha allah moom nag Seydina Hakim ibn Hizam moom moo jëndoon Daaru Nadwa nag wa boobu waa Quraysh moomoon moom moo ko moomoon moo ko mujjoon jënd moom moo ko mujjoon jënd moom Seydina Hakim ibn Hizam waaw après ah, mu daal di koy jaay da koo mujj jaay après da koo jaay ki nga xam ne moo Seydina Muawiya la ko jaay ibn Abi Sufyan moom la jaay li nga xamante ne nii mooy daaru nadwa bi nga xam ne moom moo ko moomoon ndax ba ko jaayee am na <laughs> ñu ko doon ñu ko doon wax naan ko yow Hakim yow daaru nadwa gii nga jaay nga ñëw jaay daarul daaru nadwa mu ne leen waaye dara daaru nadwa lan laa ko jënde woon ay njaqi sàngara laa ko jënde woon jaay naa ko léegi ni may def li ma ko jaay alal ji ma ko jaay yëpp dama koy def ngir l'islam jox ko fuqaraa yi waaw daaru nadwa bi nga xamante ne nii moos ndax ba mu ko kiiwee <laughs> dafa am kenn ci saxaaba yi bu ne ko yow de xamoo li nga def ndax euh, euh, en fait xam nga Hakim ibn Hizam mbokk az-Zubayr ibn Awwam la ndax bàytexu bàytexam moo jur moo jur Seydina az-Zubayr ibn Awwam léegi nag am benn ci doomu az-Zubayr yi ne no hada shaykh fekk mag la woon ndax moom dafa dund am nañu ne cent vingt ans la dund mu ne mu naan mais mais euh, maa yadri hada shaykh ma baa waaye kii kii kii xamul li mu jaay daaru nat wala jël assemblée bu waa Makka la jël jaay ko Muawiya jaay ko loo xam ne hein hein lim ko jënde waaw kii kii li ko jaayee jaru ko ko wax xamul li mu jaay mu ne dara mais man maa ngi wàcc yàlla mais daaru nat wa man xakim nan laa ko jënd woon ay njaqit sàngara man man man ay njaqi sàngara laa ko jënd woon man li may def alal ji ma ko jaayee nii lépp laay def ci yoonu yàlla mu jeex te daaru nat wa gi nga xam ne moos li ma ko jënd woon mooy lële loolu garaawul garaawul te bokk na ci ñu doon dimbali Seydina Abdallah ibn Zubayr bi nga xam ne ci la az-Zubayr ibn al-Awwam génn àddina ci mu fay detam yi waaw dimbali woon na ko alal ju bare bare bare bari moom eh, Seydina Hakim ndax bi mu laajee doomu baay xam bi ñaata la bàyyi di az-Zubayr ibn al-Awwam mu ne ko alf alf Seydina Hakim ne man joxe naa deux bi maa koy yenu ci ay detam moom seydina Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu wa arda voilà waaw ah doonul woon nag ni tawee woon noonu moo tax doon na naan moom du xëy lu dul ne boroom buntu këram boroomi soxlaa ña waaw boroomi soxla ñu nga fa di xaar ngir mu daal di leen fajal seen soxla moom Seydina Hakim ibn Hizam moom nag bi muy génn àddina Seydina Hakim ibn Hizam ah da doon wax lii la doon mujj wax ci lalu faatoon laa ilaha illa allah qad kuntu akhshak wa ana al yawma arjuk allahu akbar boo demee Zubayr ibn az-Zubayr ibn Bakkaar tudd na ko ci jamharatu nasabi Quraysh mu ne moom bi muy génn àddina lii la doon wax Seydina Hakim laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dégg ku dul buur yàlla qad kuntu akhshak man de damaa nekkoon doon la ragal avant tey wa ana yawma tey nag arjuuka dama lay yaakaar yow sama boroom subhaanahu wa ta'ala mooy nootal li nga xamante ni mooy ar-rajaa loolu la doon wax dama la doon ragal avant tey bésub tey nag dama nekk koo xam ne man xakim dama lay yaakaar waaw dama lay yaakaar allahu akbar te moom huwa 'inda dhanni 'abdi bi la yoon nga suñu boroom waxoon fa njortal jaamam yi yem ci moom rek loolu la nekk ca moom moo tax am na nag ñu ne euh, année bi mu gaañu moom euh, cinquantième la cinquante après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ñu ne cinquante quatre am ñu ne cinquante huit am ñu ne sax l'an soixante am na ñu naan dafa dund euh, <coughs> wax naa la cinq cent vingt cent la dund am ñu ne benn wàll wi ci ci lislaam la mooy beneen bi ci jaahiliya waaye ku mel ni imaam alxaafiz al az-Zahabi da ne non non non même bu deen lool imaam al Buxaari wax na ko ci taa at taarix kabiir mais mu ne non euh, man li ma gis mooy ne li mu dund ci lislaam matul matul li mu dund ci jaahiliya moom Seydina Hakim Ibn Hizam neenañ ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhuma ci la génn àddina moom Seydina Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waahu kon xam naa tey insha allah dañuy yem noonu kon ci jataay bi di ñëw ñu ngi ci buntu Makka ci Marru Zahraan ba léegi